ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim walladi nazzala mina samaa'i maa'an biqadarin fa ansharnaa bihi baldatan maytan kadhalika tuxrajuun mu ngi wax ba léegi boroom boobu la nga xam ne buñ leen laajee ku bind asamaan ak suuf ñoom yéefiru Màkka yi ak yéefér yi mel ni ñoom nga xam ne jàpp nañ ne yàlla bu mag bi am na waaye nag foog ñu koy bokkaale mu ne boroom boobu ginnaaw bi mu tuddee xéewalu suuf si mu leen lalal ak yoon mu leen ci defal ngi bu ko defee ngeen mën a gindeeku muy na kon ci laay fukk ak benn mu ne walladi ta mooy moom ba léegi boroom boobu mooy ki nga xam ne nazzala moo wàcce mina samaa yi ci niir yi ma an ndox bi qadarin loo xam ne nag mooy da koo natt par ndànk-ndànk mi nga xam ne noonu la gën a ci yéen la koy defee léeg-léeg nag mu indi bu bari boo xam ne da koy natt comme lam defoon ñi nga xamante ne mooy waa kër yonent Yàlla Nuux alayhi salaam mu leen di mbugal ne asamaan si na wàcce suuf si génn ndox mi nekk ci biir mu nekk ala amrin qad qudir ci mbir moo xam ne dañ koo natt na mu war a tol ngir alak leen waaye nag bii mooy xéewal yi lay lim mooy da leen di sottil ndox moo xamante ni nii li seen mbay yi soxla loolu le mu natt ko ci loolu le ak li ngeen soxla ci wàllu naan ak li seen tool yeeg yépp ak yooyu mu daal di koy natt bi qadarin wa ansharna bihi ta ci ndox moo mala di jóge ci niir yi moom lay dekkilee ci ndox moo male baldatan mayta suuf yoo xamante ne nii gox yoo xamante ne nii dañu faatu woon mooy ne dafa demoon ba dara saxatu fa suñu borom wàcce li nga xamante ne nii mooy taw bi lépp gàncax gi di génn mu ne kadhalika nag na gis nga nag ni ma def nii nag ci gàncax gi ba ñu deewee ma daal di sotti li nga xam ne wàcce ndox mi ñu daal di dekkiwaat naka noonu rek man bu ma leen bëggee dekkal noonu ngeen di génne ci suuf de mu ne walladi ba léegi borom boobu tabaaraka wa mooy ki nga xamante ni nii xalaqal azwaaja kullaha moo bind lépp loo xamante ne peer la nekk góor ak jigéen moom moo ko bind nga xam ne ci lépp la ko def kullaha mbooleem seen wa ja'ala lakum mu daal di leen defal minal fulki ci gaal yeeg looto yi ngeen di yéeg ci kaw bato yeeg yooyu ci kaw ndox mi wal an'aami waaye tamit ci jur gi jur ji mooy lan mooy gëléem yi ndax bu dee am nañu ne nag waaye nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam am na xadis boo xam ne ni mu nee ci saxiix yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaja jëloon nag di ko yéeg mu nee na nag yu wax ak moom ne ko hé ma ngir lii man dañ maa bind ngir mbay bayak yooyu waaye nag léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne loolu de am koo xam ne ci biir mbooloo bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee loolu mbir mi da koo jaaxal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko man de gëm naa wax gëm naa nettali bii lii ma wax te Abu Bakar gëm na ko ta Umar gëm na ko te ñoom ñaar ñëpp nekku ñoon sax ci mbooloo mi ndax ñoom du ñu gëm lu dul yonent bi alayhi salaatu wassalaam gëm te duñu ñàkk gëm lu dul li nga xamante ne ni moom la salawatullahi wa salaamuhu alayhi ñàkk gëm kon nag mooy loolu la kon wal an'am wa minal am mooy kul moo leen defal wal an'am mooy lan kon gëléem yi lay wax fii kene moo leen defal ngeen man leen di war loo xam ne minal minal fulki ci ci ci ga bato yi ak gaal yi wal an'am yi ak li nga xam ne mooy ci jur ji te loolu mooy liñ ci jublu mooy gëléem yi maa la nga xamante ne nii la leen defal tarkabuuna loo xam ne ci ngeen war di mën a voyage yi ñuy tukki ci kaw géej gi la ñuy jaar ñenn ñi jaar ci li nga xamante ne nii mooy yéeg ci gëléem yi jaar ci mooy mooy jéeri ji ñee jaar ci géej gi waaye wax na ci saar yoo xam ne dinañ ko gis ne borom bi nee na te man maay bind yeneen façon yoo xam ne ci ngeen di man di war di voyager yoo xam ne yéen ñii may waxal tey fii waa Quraysh ak waa muy saxaaba yi ñu bari jamono jooju xamuñu ko woon wa yaxluqu ma la ta'lamun te borom bi mooy bind yeneen moyen de transport yeneen yoo xam ne moom ngeen mën a voyager yoo xamante ne nii xamu ngeen ko te yooyu ci laay avion waki leneen lépp dugaale kon nag mu ne li tastawu boo gisee ma defal leen xéewal gi ci gàbb ci bato yi waaye ci gaal yeeg looco yi ak li nga xamante ni mooy gëléem yi tastawu ala ala zuhuri ngir bu ngeen ci waree ngeen ne man a yemoo nekk loo xam ne dangeen di stable am benn loo xamante ne nii du yëngu seen du du leen yëngal ba du ngeen ci mën a toog ba du ngeen di àggee ala zuhurihi ca dëggu li nga xamante ne mooy gëléem yoo yële bu ngeen ci newee ngeen mën a dal summa tazkuru tazkuru ni'mata rabbikum ginnaaw gi nag mooy bu ngeen ko defee na ngeen fàttaleku borom bi da koo def lépp mooy xéewal lépp xéewal boo gis bu nekk dafa am obligation mooy ne dafa am farataay sant gu nekk ca gannaaw xéewal googale de mu ne kon summa ginnaaw gi tazkuru ni'mata rabbikum ngeen fàttaleku day tudd xéewalu borom bi seen borom bi leen defal ngeen ne coow wooral bu baax ci li ngeen war waay wa ngeen ne wa taqulu ngeen di wax subhaanalladhi saxxara lanaa haadaa ngeen di wax ne subhaanalladhi way gàcc ngaalaamaa borom bi nga xamante ne nii saxxara lanaa moom de moo ñu tàggatal bàyyi nu bii di gëléem gi ban man cee war te daal di wuñuy wangeetu léegi ñu daan wala mu bañ ne kenn du ko war ak mbaam ak lépp loo war noonu la fas waaye tamit boo waree ca gëléem yeeg sa oto yeeg sa avion yeeg yooyu yépp lii nga wax subhaana gàcc ngaalaama alladi ka nga xam ne moom boroom bi saxara lanaa moo ñu tàggatal haadaal yi wa maa kunnaa tamasuñoo nekk la woo muqriniina mooy amuñoon capacité ñun di defar lii man koo teg saan bu nekk loo xam ne borom bi tabaaraka wa taala daf ci koy yombal manuñu ko woon am gëléem yoo xam ne dañ koy war bu doon ñunum ñun lekk la avion manuñu ko woon am ñunum ñun kekk la bu ñu boroom bi mayu loon matuwaay yi may ñu xel ni ak li nga xam ne technologie bi nga xam ne moom la laaj wa inna te ñun ilaa rabbina ci suñu borom la munqalibun ci la ñuy dellu àllaaxira ku faatu rek fa nga jëm te la dekkal kon nag lii ñaan bu am solo la boo xamante ne nii nit ku ne booy war dara di tukki ak woo man di war moo xam na ngay liggéey xëye sa kër di dem boo yéegee sa oto nga wax lii yéeg super yéeg sareetu mbaam yéeg voiture waaye yéeg avion yéeg fusée ak loo mën di yéeg rek ak benn boo yéegee sax montgolfier boo ci yéegee yooyu yëpp da ngay wax lii ñaan gi bu am solo la beneen bi dinañu ko gis beneen ñaan boo xamante ne nii sayyidina Nuh moo ko ñaan wax ko alxuraan ko sa suuratu ak taala suñu boroom di continuer kon ci laay fukk bi ak ñeent mu ne wa in mu ne kon mu ne mu ne wa inna te ñun ilaa rabbinaa kon ila ca suñu boroom la munqalibuuna la ñuy dellu kon foofu la kon nag muy continuer mu ne wa ja'alu lahu gàntaay yéeféer yi nag ginnaaw lii lépp xéewal yi leen borom bi defal au lieu jaamu ko waaye wa jaalu lahu ñu ngay def ak borom bi tabaaraka wa di ko utal min ibaadihi ci jaamam yi juz'an mooy loo xam ne ndend la di ut ñoo xam ne dañ naan moom yi nag moom ci yàlla yi lañ bokk quoi mooy foog ñu man leen a di leen war a yàlla innal insaana suñu borom ne dëgg-dëgg daal gis ngeen nit waaye la kafuurun mubiin mooy nit bu nekkee wallahi la kafuurun wat naa ne mooy aji weddi waa koon aji suulaakoonu li nga xam ne mooy xéewal yoo ko mën a defal xoolal borom yi ñu fi tudd yii yépp waaye au lieu sant ko moom day yéeg ci daaba gi ba pare di sant a ñoo xamante ne nii kat ay mbindeef lañ ko ñoom naan bu dul woon ñoom seen affaire bu baax te moom mi koy wax waroon naa xam ne demewul noonu ndax kooku noonu muy wax ak lu man di màgg am nay jamono mooy ne moom nekku fi woon te nit ñaa ngi doon ci yu mel nii di ci dem di dem fi ñu àgg nag bu ñuy sant mooy ki def loolu lépp def xéewal yooyu di borom bi tabaaraka wa taala mooy ki yelloo ñu sant ko waaye leneen la ñuy tudd ñeneen ñi di tudd naan ba ma gisee sama maaman bi moom lam ma joxoon téere boo bëre xamoon naa ne moom dinaa génn bu problème di amit avion bi buy njuuyu it man du ma ci jëb du ma laal loolu suñu borom ne innal insaana dëgg-dëgg nit la kafuurun moo ji suulu kaar suulu kaay suulu katu li nga xam ne mooy xéewal du reconnaissant de du du du du moo moo di purux mu mubiinun boo xam ne bu leer la suñu boroom naam ittaxada mimma yaxluqu banaat ne waa laajal ma yéeféru Quraysh yi ak yi nga xam ne dañuy utal borom bi ay ndend ak ñu koy bokkaalee ne am ittaxada ndax borom bi daa jàppe mimma yaxluqu ci li nga xam ne moom moo ko bindal boppam tabaaraka wa ta'aala ci mbindeefam yi banaatin ñoo xam ne ay jigéen ndax dañ ne woon malaaka yi ay jigéen lañu tab ñoom doomi yàlla lañ wal iyaadu billah suñu boroom ne waa laajal ma leen ndax borom bi dafa jàppe ay ci mbindeefam yi bind muy malaaka yi def leen jigéen wa asfaakum yéen nag moom mu beral leen daal di leen sellalal jox leen bil baniina daal di leen beral yéen ñi ngeen xam ne yéen yey kuffaaru Qurayshi ni bil baniina ci góor ñi ndax ñoom bëgguñu am doom ju jigéen waaye ñu ne ñun bëgguñu doom am doom ju jigéen waaye yàlla nag moom moom doom yu jigéen ñi pour moom la suñu boroom ne laajal ma leen loolu xam nga ne loolu yéeme na mu ne wa idaa bushira bokk na ci leneen lu yéeme yoo xam ne ñoom lañ mel nii ñoom wa idaa bushira gis nga wa idha bushira ahaduhum bees bëggalee suñu borom gis nga ni nga ko tuddee mooy am doom mbégte la waaye am na ñoo xam ne am doom suuleeg am doom di mer di gaññ naan lu tax muy juru man manu bugguma woon a am doom léegi di ut loo xam ne nooy def ngir faat ko wala yu mel noonu le loolu lépp du mbiru jullit mu ne wan way daa bushira bés leen bëggalee ahaduhum ñoom yéeféer yooyoolee bi ma daraba lirrahmani ci li nga xam ne moom yéeféer boobu kooku ñuy kooku noonu li nga xam ne moom lay sandal borom bi fees dell ak yërmande di ko misaale naan ko moom mooy doom moom moom doom yu jigéen yi moom buñ ko ñëwee kay wax loolu buñ ah yow kat sa soxna si mucc na fekk ko ci biir nit ñi ne ko sa soxna si mucc na doom bu jigéen la am lan lay mel mu ne zalla wajuhu nga gis nag xar kanam di mujj nekk nag muswaddan daal di lëndëm nag mu ñangal wa huwa moom kadim mu ngi mer denc mer bu fees del ku gis xam ne kii dafa mer bu futu ndax doom ji jigéen diñ ne moom la am awaman yu na awaman suñu boroom ne àndaxa awaman yu na shaw fil xilya ndax ki nga xamante ne nii moom ci li muy màgg mooy ci ay taar-taar ak bëgg ay or ay wurus ak yooyu wa huwa ta moom fil xisaami ci li nga xam ne mooy xuloo bu ñëwee ci wax ak discussion ghayru mubin moom ay waxam du leer waaye gi nag bu boobaa insha allahu taala dañuy yem nii ci